A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Yuusuf alayhi salaatu wassalaam. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim falamma ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikun inna kaydakunna caziim suñu boroom tabaaraka wa tacaala li wax ci laayab ñaar fukki ba juróom-ñett mu ne kon falamma ba nga xamante ne nii aji seede ja wax na la nga xamante ne nii ka fekke woon mbir ya moo naka la ñuy def ngir daal ñu xam kan moo wax dëgg ci ñaar ñii léegi ba mu waxee li nga xam ne moom la gis ne nañ ko def fala maara ba nga xam ne nag ci la sang bi nekk ñi ne buur la mooy al aziz gëne moo doon buurub Égypte am nañu la waxoon loolu le am ñu ne déedéet kii moo doon équivalent wu ki nga xam ne moo yoroon koom-koomu Égypte ak la nga xamante ne nii moo jëmoon ci wàllu bi mbay meeg wàllu koom-koom yeeg suuf seeg ndox meeg yépp moom moo ko yoroon de waaye lum ci mën a doon falam maara moom mala di sang bi ba nga xam ne ci la ko waa ji wax loolu le ne ko seetal loolu le mu daal di xool daal di vérifier loolu le xamiisahu kon lépp daal ci yérëb Seydina Yuusuf bi alayhi salaam daal lañ jëm di xool bi mu taxawee noonu ñu xool ku ñu xool yére bi gis ne quddamin dubur gis ne moom mu ngi xotteekoo ci gannaawam la xotteekoo léegi nag xaala sang bi ne ko nag aa jëkkër ji xam ne aa jabaram ji moo tooñ de te moom mii la ay waxam sutante de xaala mu ne ko innahu kon dëgg-dëgg yow mii aa min kay di kunna kon daal lii nga wax ak lii nga def kon yow li fi xew yépp ah lii de moom ci seeni pexe la lii nag moom ndekete yoo kon de yow yaa ko def nag ndaw si nag ah soxna si ndeke kon yow la de lii de moom ci seen li nga xamante ne daa bokk min kay di kun na ci li nga xamante ne nag mooy seeni pexe yi ngeen xam ne moom ngeen di tëral daal bu ngeen bëggee dara daal ba ni ngeen ci accès te bu ñu leen naree jàpp nag ngeen ne du yéen kon daal min kay di kun na kon nag ci seen pexe yi la bokk inna kay da kun na dëgg-dëgg yéen daal soxna yi wala yow soxna si ci nii ah seeni pexe de yu màgg la ndax xam nga ne lii gis nga mooy buur bii góor gi dafa nekk koo xam ne ku dal la waaw nit duñ la wax dara rek parce soxna see wax waa ngay emporter wu ni tëb di dalaka fuura ko tëbaka dal naan bàyyil waa ji dinaa ko kii wala bon luñ la wax rek ngaw daal bu sa soxnaw lu mu la wax daal nga jàpp daal ba pare commencé nag mere ñépp wala kam la ne moo def lii yow doo vérifier te loolu amul soxna kese de ñépp la nit ñi képp ku la jox information ab xabaar dañ koo war a leerlu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko gisa woon ci suuratul xujuraat yéen ñi gëm yàlla yin jaakum bu leen dikkalee faasiqun ba ab géttu topp bi na ci li nga xam ne ab xabaar la fatabayyanu na ngeen ko leer la kon nag mbir maa ngu noonu de kon nag affaire baa ngoogale kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne kon lii daal seen pexe la inna kaydakunna azim mu ne ko nag ka naa bi waxee ndaw si loo le kon daal xam na ne ah kon ndaw si moom la te ndaw si ci saase weddi wetul nag ndax mbir mi leer na voilà lii moom leer na ne kon nag ah mooy pexeyam waxoon kan mbir yi daal dinay wadd nag moom moom leer naa kon moom la mu ne nag yuusufu mu tourne nag ci Seydina Yuusuf ne ko kantaa yow yow sama yow sama booy bi di dinaa Yuusuf yow mii enridan hada man li ma lay ñaan man sa sang mooy enri du lii xew fii mooy bu ci wax dara bu ko nettali fenn te melal li amul woon yow bàyyil noonu man xam naa léegi ni mu demee duma la ko xoole mukk di la xool naan yow da ngaa mas a kii sama soxna ak yooyu déedéet ndax xam naa ne moom mii la woon moom daal moom la woon kon nag enridanada yow daal du mooyul lii wastaghfiri li dambiki kantaa yow sama soxna yow ndaw sii sama soxna wastaghfiri way ñaanal njéggal waay li dambiki ci sa bàkkaar ndax lii kat bàkkaar la boo xam ne moom nga def nag yow kat yaa ko def li ngay def nag ñaanal njéggal gis nga kii ni mu dale xam nga lii rek moom moom moom jaroon na ñenn ñi fasanaaloo wala sa yoon te yow soo baax biir ak bëccëg ndeke nii nga fi nekkee moom boobu ba léegi kon voilà lii day wane ne oh yow bon tagg ci waaye poulet bool yi daal di toj kaas yi comme ñi nga xamante ne ñuy emporté wu te xamuñu tous noonu la ñuy def nga xam ne ñoom moom loolu la. mu ne kon wastaghfiri na nga jéggalu ko anta yow sama soxna bi li dambiki ngir ñu jéggal la ndax sa bakkaar yi nga def innaki ndax dëgg-dëgg yow kunti nekkoon nga kat minal xaatiin nekk nga ci ñi nga xam ne nag ñoo def erreur quoi bi nga ñëwee nag di ko sàkku nag ba pare ba def ko ba pare ñu ko netroo ne yow la nga bëgg a ñëw dugal ko quoi léegi nag moo la waqaala léegi nag bi mbir mi demee nii waqaala niswatun xabaar ba nag daal di siiw fi nga xamante ne nii ci bi mooy ci ville bi ci biir Égypte aa mooy mbir ma gis nga rumeur rumeur ay yàgg caay ay jëlee mooy wax joo xam ne day siiw ay échange yoo xam ne day siiw di siiw te kenn du xam kan moo ko lawal waaye nag teguwul li nga xamante ni nii mooy <laughs> léeg-léeg mu tegu ci dëgg day nekk loo xam ne lu am la waaye dañu koy lawal di yokk di ci taw yi nit si ngom léegi mooy mbir mi wala dara xew fenn ñin ñi foog ne lii secret la li tubaab tubaab bi naan ndekete yoo secret de polichinelle la mooy secret boo xam ne yow yaa jàpp ne secret la waaye daanaka pénc moo jaar ci mbedd mi moom dañuy waxtaane yow nag nga jàpp ne ndax xamoo ni mu demee léegi waqaala xabaar ba nag siiw ay fan mu daal di siiw ci ñi nga xam ne mooy nag ci boroom ci jigéen ñi nga xam ne mooy xaay class bi nag ñi nga xam ne ñooy jigéen ñu ñu tedd ñi ca mooy jigéenu ministre yaag jigéenu kilifa yaag ñooñu daal di yëg nag mooy mbir mi nag siiw ci seen biir comme que ñoom ba classe bi mooy ñi nekk ci suuf ñoom seeni discussion léegi buñ dajeetee soxnaay ministre yeeg ña nga xam ne ñoo ci yor ay ñi nga xam ne jigéen ñu tedd ñi ta màgg foofu fële ca dëkk ba léegi léegi mbir ma siiw seen diggante nag ñu koy waxtaanee moom na naan waqaala mu wax niswatun ay jigéen fil madina ci ca dëkk ba di Égypte te capitale bu mag ba ngaan imraatul azizi ah ndekete laay waaye yow bu doon tey daal waxi tey ah yow ajaa soxna mu yow ajaa nogoy waaye imraatul azizi moo yow yëg nga li ma yëga imraatul azizi daal ndekete daal soxnaay al aziz moo tax la ñii ne al aziz mooy ki nga xam ne moo doon buuru Égypte avant ñu leen di woowe firawna avant firawna yi di am ku fa nekkoon mooy al aziz lañ leen di wax moo tax te suuratu Gaafir ñu borom ne noon wala qad jaa'ahum yuusufu min min qabl ne waa firawna ñu seydinaa Muusaa doon woo ñuy bañ daramit di leen woo ci tawxiid ci wéetal borom bi mu ne ñoom ñii waa Égypte ñii wala xat dëgg-dëgg jaa'ahum dikkaloon na leen firaw kii yuusufu muy seydinaa yuusuf min qablu lu jiitu woon falamma halaka bi mu génnee àddina nag léegi ñu ne bon borom bi daal yónnuwul kenn quoi te wàccewul tous nekk ci seen caaxaan yi ñu ne nag moom comme que moo jiitu woon bu baax moom seydinaa yuusuf alayhi salaam temps yooyu ko jiite ko wax firawna al aziz mooy ci tedd mooy ci féete ñépp kaw noot ñépp noonu lañ ko doon tudde tiitre bu mag bi léegi nag mu ne jigéen ñi nag loolu lañ doon wax naan ah nekkete yoo imraatul aziz yi ay waaye soxnaay ndaw ki nga xamante ne nii ah ajaa diw daal bu doon waxi tey moo doy waar moom mi nga xam ne imraatul aziz yi mooy soxnaay ki nga xamante ne mooy suñu buur bi kat di al aziz mu màgg mii ñu ne nag ministre la wala moo jiite woon ab ab ndomb taal jëwriñ la woon rek mooy kon jëwriñ bi yoroon wàllu koom bi moom de ndekete yoo turaawidu fataaha ndekete yoo yëg génne moom da doon sàkku ndekete yoo fataaha mbooyam sa muy jàmm ba ne ci këram hee ndekete yoo moom la doon sàkku hay waay waay waay waay soxna si moo doy waar an nafsihi ci bopp boppam ndekete yoo lam fa nekk moom xoolul li koy jëkkëram def mooy wax yooyu rek imaginer rek jigéen ñi voilà mooy jigéen jég mooy niñ ko defal lu yiiw li ko boroomam këram di defal lu ne mu defal ko ko ndekete yoo mu ngi jël bi daal daaj ko ci jaamam boobu booyam boobu di ko liggéeyal xat dëgg-dëgg shagaba hubba moom daal ëmbaloon na ko cofeel boo xam ne daal fees na xol ba ba wër xol ba fépp daal li koy muur daal cofeel gam amoon ci moom degede in naa ñun soxna yii ñun soxnaay high class bii daal ñun ñii nga xam ne daal ñun ñoo topp ci moom ndax bu dee moom mooy mooy soxnaay buur bi ñun nag ay ministre ñi nga xam ne ñooy waas ñi nga xam ne ñoo jiite di ko yor ak ñi nga xam ne ñooy les pour ñi yor pouvoir bi ñun soxna seen soxna yi daal ñun daal gis nañu ne la na raaxaa ñun daal gis nañ ne te xool nañ te gis nañ te xam ne moom daal soxna suy soxnaay al aziz mii di première dame bu doon tey fii mu mubin moom daal mu ngi ci cànkute goo xamante ne ci njuumte goo xam ne bu leer la bam fi bàyyee ko jëkkëram di bàyyiwul nekkul fidèle ak jëkkëram muy xool mbooy sa nga xam ne moo koy liggéeyal mu ne nag léegi mooy mbir mi nii na ah, mooy imaginer rek <laughs> ah gars yi fu ñu daje kay moom moom kay léeg-léeg sax dañuy ñëw ci kër gi seet si la uniquement ngir waxtaane lool ñu daje fenn ngir waxtaane lool ba pare ne non man di dama fee jaaroon kese waaye ndekete yoo bu ñëwee daal ba ubbi waxti daal ba wax li ñu wax waaye yëg neen ne yéen daal imraatul azizi daal moom turaabidu saxaba fataha daal an nafsihi daal an nafsihi qad jaxaba hubba wax daal mooy li ñu wax sànq daal di jàll nag waa man de maa ngi dem sax yu mel noonu wala buñ dajee ci seen fasal salon yu feutré ya di waxtaane lool falamma sami'a bi makrihinna ndaw sa nag rumeur bi di yéeg mu yéeg ne gaa yi ndekete ba ni ñuy waxtaane bu ñu dajee ñoom jigéen ñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk kilifa yi mooy ñi nga xam ne diriyanke yeeg ñi nga xam ne ñooy boroom soxna yu yu nekk ca kaw yor mbir yi nag mooy les femmes d'affaires yeeg gaa yooyu lee falamma sami'a ba nga xam ne ci la dégg bi na ci li nga xam ne mooy seen pexe mi nga xam ne moom lañu def ak jëw gi koy jëw ndax duñ ko wax ci kanamam wax far mbir ma daal di wëlbateeku ba ak siwaat ci noppam toqaat ci noppam te lool moom kenn du ko jàngalu bu wolof nan la rumeur di demee te lool wolof kese man dama ne man ñun lañ xam wolof mooy sénégalais waaye foo dem ci monde bi daanaka noonu la daanaka liñ naan ne mur yi sax day nettali moo tax ci France fii gaa yi naan ay téléphone arabe ma ne da ngeen ay arabe yi kese mooy noo nettali bala ngaa kii mu wàcc ci suuf boo yéegee ci étage bi nekk cinquième étage di wax wax ak kenn dara gis nga boo ko waxee ba pare jël ascenseur bi di wàcc booy wàcc booy àgg ca suuf ca rez-de-chaussée ca suuf dégg la doon waxtaane gaay di ko waxtaane ci biir man da ngeen ay arabe yéen da ngeen naan téléphone arabe waay waay tubaab kan moo ko dàq nettali lii daal mooy ki nga xam ne l'islam yaru la mooy doo am néegu biir walla ak luñ la man di wax doo am néegu biir jàpp nañ ne sax nettali fokk nit ñi di nettali daal walla boo agsee liñ lay njëkkalaaj nan nga ne na noon fa nga ne woon nooloon def walla ba yi comment ça s'est passé ak yu meloon pas wax rek nga ne leen c'est bien wax leen ci détails yi duggul leen yooyu koo miina miina miin moo yow deel nettali léegi nag te ku tàmm loolu di nga nga xaw a rafetal li ngay nettali daal di koy peinture nu mu gën a rafete demee sax ba yenn yi amul di nga sos voilà loolu moo tax léegi nag falal mazamian bi nga xam ne ci la xabaar bi di dox ba toq ci li nga xam ne mooy nopp ndaw si de muy jabaru buur bi bi makrihin na ci ayib giñ koy ayibal waaye jëw giñ koy jëw ak pexe biñ teg ndax boo tax yenn boroom xam-xam ne nonoo jigéen ñi dañ doon wax lii ngir ñoom itam ñu am accès ci Seydina Yuusuf ngir mën koo gis quoi xam nañ ne bu ñu waxee lii ba soxna si dégg ko dina moom it dina réagir dina fexe invité leen ngir ngir.